fi kitaabil adab wa fil baabil xaamisi wat-tis'iin baabu istihbaabi tabshiiri wat-tahni'ati bil xayr kon walillaahi alhamdu wal minna suñu jotaay bi génn jeexaloon nañu chapitre quatre-vingt-quatorze ci jotaay boobu ndax xadiis yi fi gisoon jiitu woon nañu gisoon ko te bi nga xam ne mooy bi ci mujjoon. mooy xadis numéro 707 mu ne woon wa an abi shurayh xuwaylid ibn amr al-xuzaa'i radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxiri falyukrim dayfahu jaa'izatahu wa lillaahil hamdu wal minna tey ñu war a gis kon garab gu bees buntu bu bees chapitre bu bees ci toolu nit ñu sell ñi ci kitaabul adab di buntu bii di wax ci wàllu teggini radiyallahu ta'ala anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum léegi nag <coughs> mu ne chapitre quatre-vingt-quinze juróom ñeent fukk ak juróom mu ne baabu buntu istihbaabi tabshir sopp gu ñu sopp ngay bégle wa tahni'a waaye di ndokkeel sa moroomu jullit bil xayri ci yiw waaw di ko ndokkeel bu amee lu neex waaye it di ko yëgal bonne boo xam ne yàgg ko yëgal te amu ko woon nga def mbégte ci xolam waaye bu mbégte ñëwee boo xam ne boobu yow dépendrewul ci yow wala feneen la jóge ah nga ndokkeel ko nag yëg ne yaa ngi bokk ak moom li nga xamante ne mooy bànneex bii nga xam ne moo ko moom la ko borom bi terale al imaamu rahimahullah mu tàmbali ubbee ko al quraan ginnaaw laata muy dugg ci xadiis yi comme ni nga xam ne noonu la toolu nit ñu selli ñi radiyallahu anhum daal di lamboo mu commencé mu ne qaala allahu فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سورة الزمر aaya 17 ak aaya 18 mu ne borom bi tabaraka wa taala nee na fa bashir ibad nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa bashir bégalal ma ibad yi sama jaam yi alladina ñoom ñi nga xamante ne nii ñooy ña nga xam ne ci sama jaam yi ñan mooy ñan ci nangoo wommatu dégg samay ndigal gëm ne maay seen borom yonent yi ma yónni ci ñoom alayhimu salaatu wassalaam maa leen yónni te ñu nangoo tënku ca la ma leen digal ñooñu bégalal leen ma waa ñooñ ñooy ñam jaam yooyee mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yastami'una al la dañuy déglu wax ji nga xamante ne moo tukkee ci seen borom fa yattabi'una ahsana ñu topp ko ndax lu tukkee ci seen boroom di leen ko digal lépp rafet waaw fa yattabi'una ahsana ñu daal di doxe topp li nga xam ne moom la leen seen borom digal te mooy lépp rafet waaw waaye am na loolu fa yattabi'una ahsana loolu mooy boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne digalu sariya yi tamit léeg-léeg. mu am yoo xam ne dañ la koy digal mais am loo xam ne moo gën a mat loolu waaw boo ñëwee toppal la nga xam ne mooy li gën a mat waaw mu ngi noonu le nga xam ne ñoom dañuy seet li gën a rafet ñu koy topp siinoo ahsana mën na dugal lépp lu sharia digal ndax lépp lu mu digle moo rafet lépp loo xam ne moom la tere mooy li nga xam ne mooy li ñàng mooy li ñaaw waaw mu ngi noonu le waaw xam nga bu suñu borom ne buñ leen tooñee def leen lu metti man ngeen a fayu wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum be waaye lu mu wax wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin kon ñu gis ni muñ gi moo ëpp doole li nga xamante ne nii eh, eh, jéggale gi mooy fayu bi waaw waaye <coughs> kon mu ne ñooñu dëggalal ma leen kon nag lii lëkkaaleem ak bunt bi mooy lan mooy boroom bi tabaraka wa ci boppam mooy ki nga xam ne mooy ki njëkk di bégle jaamam yi di leen jox la bonne nouvelle jaara ko ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu wassalaam kon nag loolee nga xam ne boroom bi moo ko def ba pare bëgg ñun ñu daal di koy eh, topp ci loolu di ko doxalante suñu biir mooy di joxante la bonne nouvelle kon fa bashir ibad yeneen loolu suñu borom moo ko njëkk a def waaw di digle di bégal jaam yi waaw ñu nekk ci lu baax di topp yiw dëggal leen li leen yàlla bi xaare ëllëg ci li nga xam ne mooy teraanga waaw mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawite yéegul ba léegi nee na yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim ci suuratu tawba aaya vingt et un mu ne yubashiruhum ñi nga xamante ne ñoo nangoo tënku ci li nga xamante ne moo ci samay digle man borom bi tabaaraka wa taala tey sori seeni samay tere borom bi leen digaloon ñuy def tere woon leen ñuy bax yubashiruhum waaw mooy ki nga xam ne moo leen di bëggal de waaw akbar waaw ñi nga xamante ne nii ba yàlla diglee ñu gëm ñu gëm nangoo gàddaay wa jaahadu ndax noonu la tàmbale alladina amanu wa haajaru wa jaahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'inda allah wa ulaika humul faa'izun yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim ñi nga xamante ne ñoo gëm <coughs> ba diine ji laajtee ñu gàddaay bàyyi dëkk bàyyi alal bàyyi ay ñoñ bàyyi al ahbaab wal aqaarib wal awtaan wal amaar wal bunyaan wal awtaan lépp taqale koog ñoom ñu taqale koog ñoom gàddaay waaye ba waree kër kër joxe seen bakkan ci yoonu yàlla xare ñu def ko wa jaahadu fi sabilillah ci yoonu yàlla <laughs> def ko bi amwaalihim ak seeni alal wa anfusihim ak seeni bakkan ba mu ko laajee bu dépense jotee luy doxal yoonu yàlla ñu def préparatif yàgg la mu laaj waaye bu laajee seen ñu war cee parti seen bakkan ñu def mu ne ñooñu azamu darajatan inda allah ñoo gën a màggu pay fa yàlla wa ulaa'ika te gaayoo yële humul na ñooy ñi texe dëgg-dëgg ñooñu nag yubashiruhum boroom bi nga xamante ne ñu gis ne yii nii mooy baabu istihbaab at-tabshiir wa at-tahni'a loolu boroom bi tabaaraka wa taala ko def royloo ñu ni lii nga xamante ne moom lay def yubashiruhum waaw moo leen di bëggal rabbuhum seen borom bi rahmatin minhu ci yërmande gu yaatu koy dukkee ci moom wa ridwaanin ngërëmam wa jannatin jox leen àjjana lahum moo xam ne ñoom la ñel waaw fiha na'imun muqim jaay foofu am na fa xéewal boo xam ne day sax xéewal guy sax la allahu akbar mooy xoolal borom bi lépp la leen defal lan la leen bëggale rahma lan la leen bëgg ridwaan lan jannaat allahu akbar <laughs> waaw Allah lii lan moo ko gën a màgg moo tax mu ne ñii kay xam nga ne <laughs> ñii kay sawaay ñooñu a'zamu darajatan inda Allah <laughs> ridwaan moo féete kaw yëpp wa ridwaanu min Allah zalika akbar la boroom bi wax gis nga <coughs> wa ridwaan wa ridwaanu min Allah li nga xamante ne mooy ngërëm minallahi bu jóge ci yàlla a ah, dalika loolee de akbar moo gën a rël waaw waaw wa ridwanun minallahi akbar dalika huwa alfawzul azim waaw moo gën a màgg loolee mooy li nga xamante ne mooy pay gu ngañaay gu màgg gi loolu may na leen ko kon loolu am na solo waaw kon kan moo dégle borom bi waaw allahu akbar mu ne taala <coughs> borom bi tamit ba léegi nee na wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun suratu fussilat aya 30 ba léegi muy wax yi nga xam ne borom ci boppam moo taxaw def ko waaw di bégal jaamam yi ñi nga xam ne ñoo jara bégle ñoo jara bégal ndax ñoom ñoo nekk ala siratihil mustaqim ci yoonam wu coow wooral wi malgré malgré vase mare waaw suñu boroom nag daal di leen dëkkal allahu akbar te ñooñ ñooy lan ah ah wa abshiru bil janna boroom bi ne nañu bég waaw nañu bég bil janna ci àjjana allati bi nga xam ne kuntum nekkoon nañ tuaduna de leen ko dég waaw te ñooñu moom la inna alladina qaalu rabbuna allahu thumma istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu an la taxaafu wala tahzanu wa abshiru wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun borom bi mooy bégle yi ci kaw borom bi ci boppam moo ne lan yubashiruhum rabbuhum ba pare jox ndigal bu njëkk bi fa bashir ibad yow yonente way saa saa joxe ci ndigal def ko ba pare def ko ci làmmiñu yo ay non seulement yonentaan yi nga xam ne ay nit lañu waaye yonentaan yi nga xam ne ay malaaka lañ ndax in inna allahu yastafi min al malaikati rusulan wa min an nas borom bi mooy tànn ci malaaka yi ay ndaw waaye ci nit ñi yonente nit bi nga xamante ne di yonente nit ak jinne ak ñëpp muy rahmatan lil alamin saydina muhammad sallallahu alayhi suñu borom ne ko fa bashir ibad déggalal sama jaam yi borom bi ci boppam ne yubashiruhum rabbuhum seen borom ci boppam tey moo leen di déggal waaye mu wax malaaka yi nit ki buy waaju génn àddina ak bu nee ci taw suuf tartar yi di ko dal waaw ñi nga xam ne dañu doyloo seen boroom gëm ko ne rabbi allah waaw waxal qul rabbiya allah thumma istaqim alladhina qaalu rabbuna allah borom bi de mooy suñu borom thumma istaqaamu ginnaaw gi ñu coow wooral ci loolee tatanazzalu alayhim almalaa'ika malaaka yi dinañ wàcc ci seen kaw di ñëw ci ñoom allah taxaafu buñ nee ci ay njàqare rawatina ci wàllu sukuraat naan leen bu leen ragal bu leen ragal fa ngeen jëm wala tahzanu bu leen jàq ci li leen weesu wa abshiru bégg leen bil janna voilà yéga leen àjjana allati kuntum tu'adun bi nga leen doon bégal te ñoom ñooy ñi nga xam ne laa ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duñu mooy mukk yàlla lim leen digal te li ñuy def dong dong képp rek mooy li nga xam ne moom la leen seen borom digal kon nga gis boroom bi digal na rasulul bashariya alayhi salatu wassalam ne ko fa bashir borom bi ci boppam def ko ne yubashiruhum waaye digal malaakaan yi ñoom ñi nga xam ne ñooy ñëw yubashiruhu eh, ne wa abshiru bil janna Allah kon baabu istihbab tabshir yi buntu sopp kon jaam yi ay way roy leen <laughs> day leen bégal seen mbokk yi di leen jox la bonne nouvelle di leen tatagal mu ne wa qaala taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na fa basharnaahu bi ghulaamin haliim mu ne fa basharnaahu waaw kooku mu ngi doon wax Seydina Ibrahimul Xaliil alayhi salaatu wassalaam te suuratu Saafaat aaya cent onze waaw ba nga xamante ne nii malaaka yi ñëwee ci moom comme niñ ko gisoon ci jotaay ba la génn waaw daldi euh, waxoon euh, euh, lañ ko waxoon non bii mooy fa basharna bi wulaamin halim mooy biñ ko nattu ba dalee bi ko suñu boroom daldi rendiloo doomam waaw mu daal di dem wax ak ki nga xamante ne nii mooy euh, doom ja wax ko li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala nam doom ji d'accord waaw waaw ak la fa jaar yépp ak ba nga xam ne ci la jóge ca Babylone ña doon weddil yàlla ba sànni woon ko ca safara sa qaalu ibnu bunyaanan fa alquuhu fi ljahim fa araaduu bihi kaydan fa ja'alnaahum al wa qaala inni daahibun ilaa rabbi sayahdin rabbi hab lii mina saalihiin fabasharnaahu bigulaamin haliim falammaa balaga ma'ahu as-sa'ya qaala yaa bunayya innii araa fil manaami annii azbahuka fanzur maadaa taraa haa keroog ba mu ñaanee ñaan ga ba mu génnee ca safara sa tàggatoog waa ñoñam fële ca bilaadul Iraaq ca Mésopotamie ne maa ngi jëm dem ci sama boroom moom dina ma gide dina ma gindi ñaan boroomam nag mu may ko ci ñu sell ñu koo xam ne day nekk wutuwa koo xam ne mooy nekk donom ah suñu boroom ne fa basharnaahu ñu daal di koy bégal bi gulaamin halim ci gone goo xamante ne doom joo xamante ne nii hein daa nekk koo xamante ne ku ku teey la waaye ku boroom bi may li nga xamante ne nii mooy sagesse may ko koo xamante ne nii muy Seydina Ibra eh, eh, Ismaïl waaye may ko Seydina Ishaq alayhi salatu wassalam kon borom bi ne fa basharnaahu ñun ñoo ko bëggalal waaw bam ma ñaanee ma nangul ko ñaanam bëggal ko kon baabu tabshir mu ne <coughs> wa qala ta'ala walaqad jaa'at rusulunaa Ibrahima bil bushraa voilà mu waxaat aay yi nga xam ne gisoon nañ ko suuratu Huud suñu jataay bale ñu génn mu ne dëgg-dëgg dikkaloon na Seydina Ibrahim suñu ndaw ya bil bushraa moo yonent ya doon dem ca doon alaki waa Seydina Luut alayhi salaatu wassalaam jaaroon Stéphane Escale sa moom waaw waxoon nañ la dañoo ñëwoon te loolu la imaam indoon bee passé qaalu salaaman qaala salaam fama labisa an jaa bi ijlin haniz bi nga xam ne baabu ikraami dayf côté boobu la indi woon waaw waaw <coughs> mais moom ca suuratu zaariyaat hal ataaka hadiisu dayfi ibrahima al-mukramiin iz daxalu alayhi fa qaalu salaaman moom ca suuratu zaariyaat la indi woon waaye fii même nettali bi la mu ne wa laqad jaa'at rusulunaa ibrahima bil bushraa dëgg dëgg dikkaloon na suñu ndaw ya bi malaaka yi ma yónni woon ngir ñu alaki waa kër Seydina Luut waaye ma digaloon leen ñu jaar ci xaliilu rahmaan alayhi afdalus alayhi salatu wassalam bil bushra ca bonne nouvelle ba te gañ ko indiloon muy xabaar bu neex ba xaalu ba ñëwee ñu ne ko salaama kon lii li ñu fa amal solo mooy dane da koy indil bonne nouvelle malaaka yi ba léegi gis diggante borom bi la yoo xam ne moo koy defal direct yenn yi par intermédiaire malaaka yenn yi par intermédiaire bi yonent alayhim asalatu wassalam kon al imam alhafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa qala taala kon dele suratu Hud aya 69 mu ne borom bi nee na wamra'atuhu qaa'imatun fadahikat fabashsharnaahaa bi Ishaaqa wa min waraa'i Ishaaqa Yaquub waaw ci aaya bi mu jóge léegi walaqad ah, jaa'at rusulunaa Ibraahiima bil bushraa ni mu ngi teg mu teg ci fa lamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhim nakirahum wa awjasa minhum xiifa qaalu la taxaf inna ursilna ila qawmi luut wa imra'atuhu qaa'ima fa daxikat fa basharnaaha bi isxaaq wa min waraa'i isxaaqa yaaqub voilà moom lay wax fii mu ne kon wa imra'atuhu qaa'ima borom bi nee na di nettali nettali boobee nga xam ne ci lañ waxoon nam terala woon gan yi defaral la leen séll wa mis yu ko ëndil leen teg gis ne seen loxo yi laalu ko mu leen alaa ta'kuluun ba ni mu jeexe niñ ko gise woon léegi nag ñu ne ko bul ragal bul tiit dara ñun ay ndaw sa boroom lañ yoo xam ne moo ñu yónni ci Seydina Luut alayhi salaam ca ay ñoñam ngir ñu alak leen ba muy wax loolu mu ne soxnaam sa di Saara mu nga woon taxaw radiyallahu taala anha fa basharnaahu ñu bégal Seydina Ibrahim alayhi salatu fa daxikat qaa'ima fa daxikat mu muuñ waaye fa daxikat boroom xam-xam yi ne mag la won waaye mu comment mu gisoon ay régalam waaw loolu euh, euh, ci tekki la bokk <laughs> am ñu ne bon dafa kontaan ndax li nga xam ne mooy waa kër Luut ba mu déggee ne ñu ngi leen di alak ndax seen yu ñaaw yi ñu nekk woon ak li ñu doon yàq ci kaw suuf comme ni ko al imaam Imaaduddin ibn Kasiir wax waaw loolu la <coughs> nga xam ne ginnaaw bi nga xamante ne loolu nag mu ne fa basharnaaha ñu bégal ndaw sa nag waaw bégal ko luñ ko bégale ah doom doom bi Ishaq doom joo xam ne moom lay am muy Ishaq te min wara Ishaq ginnaaw doomam joojee dina am sët boo xam ne mooy ñëw ca gannaaw di Yaqub kay ñëw ca gannaaw di Yaqub alayhim asalatu wassalaam ngi gis dëggalay boobu ba léegi mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xam ne moo kawe te yéegul ba léegi nee na hein lii aayul la woon ñu jógee soixante-onze ne fanaadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fi lmihrabi anna allaha yubashshiruka bi yahya waaw mu ne boroom bi kawe te yéegul ba léegi nee na keroog Seydina Zakariya alayhi salatu wassalam waaw bi nga xam ne ci la ñaan boroomam ngir mu may ko zurriyatan tayyiba li nga xam ne mooy famille mooy mooy mooy njaboot joo xam ne ju teey lañuy doon mu ne fa naadatu ca saase mu woo ko almalaaikatu malaaka yi wa moom xaalam qaa'imun mu nga taxawoon yusalli di jokkoog boroomam di julli fil mihraabi fa nga xam ne fa mihraab ba ngay nekk nga xam ne boo julli ah iblis da bëgg a yàqal te iblis bawul kenn bu dee yeneen tubaab saa saa mooy julli iblis jërub jum waaw ah, ab flambeau di ko ut si ci moom kooku kon xam nga bawul kenn wal iyaadu billah waaw fa nga xam ne nit ki ah, day bëgg di jokkoog boroomam iblis ak yooyu bëgg ah bu am <laughs> muy xeex ak moom <laughs> an allah ne yàlla. da ginnaaw bi mu xamee ne malaaka yonent yi alayhi salaam manul ci ñoom dara waaye iblis mooy ku yées ki dina jéem malgré waaw anna allah kana yàlla yubashiruka malaaka yi ñëw woo ko na na ko ah ba yàlla moo lay déggal borom bi bi ci doom joo xam ne yaxya la tudd musaddiqan waaw mu ñëw di déggal bi kalimatin min allah waaw kon bi yaxya loolu la fayam Eh, nga xam ne mooy boroom bi ci woppam moo bégal jaamam bii di Seydina Zakariya ci doom joo xam ne mu ngi ñëw borom bee ko tudde <laughs> boo ko tudd boo joxee turam <laughs> waaw Sayyidatu Zaynab bint Jahsh yoon bi nga xam ne moom eh, wala dañ ko tuddoon ci suuratul Ahzab moom borom bee ko maye waaw falamma qadaa Zaydun minha bi maye na soxna <laughs> waaw jël na sayyidatu Zaynab may ko rasulu rabbil alamin ne ba nga xamante ne alayhi afdalu salatu wassalam te kaña nekk mu nekkoon sa doom jiit la di Zayd ibn Haarisa bam ci pare man borom bi ñun zawwajnaakahaa ñoo la ko dencalo waaw walla am loolu la doon wax <laughs> ñoom sayyidatu Aisha ak yooyu xam nga jigéen ñu rek <laughs> nekkee nag bay wax ku nekk di wax eh, eh, eh, li nga am <laughs> bu waxee lool rek Ah, bu ko defee nag wedam loo ñëpp waaw yéen moom ku ci nekk sa baay la maye <laughs> Hafsa ku la maye <laughs> Omar <laughs> sa baay Omar Aïsa ku la maye sa baay Abu Bakar xanaa loolu nangam ak i man nag yàllaa ma maye ah jàngaleen falamma qada zaydun minha wataran zawwajnaaka la ne haa jeex na borom bi maye soxna waaye borom bi tuddi na tur allahu akbar borom bi yubashiruka bi Yahya waaw moo tax mu ne lam naj'al lahu min qablu samiyya avant moom amul ku ma sa tudd ni moom borom bi borom borom bi génne tur mu jeex waaw Yahya vive ki nga xam ne moom tout le temps ci dund la ne allahu akbar waaw tubaab yi naan ko Jean Baptiste <laughs> waaw <laughs> alayhi salaatu wassalaam léegi kon <clears throat> mu ne moom al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa qaala taala ba léegi yëpp istihbaabu tabshir borom bi nga moo koy def ak i malaakaam wala moom moo koy def ak i yonentaam ak i malaakaam alayhimu salaatu wassalaam mu ne wa qaala taala kon yéen jaam yi aywa ngeen war a jaar borom bi nga xam ne moo kawete yéegul ba léegi nee na bu le aay 39 la suuratu Al Imran biñ jóge إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشر عبد الله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح voilà foofu moom foofu la ko yemal mu ne fàttala ko <coughs> mooy aay yi ñu jóge même page bi la ñu ngi jóge aay 39 bi aay 45 la waaw mooy ba ci suuf fàttalikul ba nga xam ne qaalatil malaa'ikatu la malaaka ya ma yónni woon ca sayyidatu Maryam doon wax alayhi salaatu wassalaam ne ko yaa Maryam ee eh, yow Maryam alayha salaatu wassalaam inna allaha dëgg-dëgg yàlla de yubashiruku moo lay dëggal bi kalimatin minha ci kaddu goo xam ne ci moom la tukkee waaw mooy kan ismuhu turam almasih foofu la ko yem almasihu isa ibn isa ibn maryama wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin voilà mu ne al aaya waaw mooy borom bi moo lay bëggal bi kalimatin ci koo xam ne kàddug yàlla la minhu mooy kun fayakun waaw moom du am bàyyi waaw du jaar processus bi nga xam ne ñu ëpp ci àddina bi noonu la ñuy jaar jigéen bu sëy góor wala góor bu sëy jigéen doom juddu ci moom du jaar noonu bi kalimatin kun fayakun waaw lay génne moom ismuhu turam almasih kooku it ku joxe tur bi almasih <laughs> borom waaw kooku laata muy juddu la ko bo la malaaka yi wax yaayam ne ko koo koy nga xam ne dafa barkeel lépp lu mu laal mu barkeel fu mu jaar mu barkeel allahu akbar waaw almasih isa ibn maryam di isa di sa doom yow maryam hmm? mu nekk ku am dayo fa yàlla fii ci àddina waaye alaaxira waaw wa min bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi ma jegeel ci sama bopp man borom bi tabaraka wa taala xoolal dégte googu lii mooy lan yubashiruka bi kalima borom bi yubashiruki bi kalima borom bi lay bigal lii lépp waaw doom joo xam ne di nga ko am waaw sang lay doon waaw fii ci kaw suuf comme li wax Seydina Yahya fële waaw wa sayyidan ne Yahya moom bu ñëwee Seydina Zakariya bi kalimatin min allahi waaw wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin waaw lii lépp nga gis boroom bi moo doon bégal yonent yi kon nag ñun jaam yi ah ay way way lu ñu teree di béggalante waay bañ a nekk di indi ay lii mauvaises nouvelles nekk les oiseaux de mauvaise augure loolu baaxul de mauvaise augure baaxul waaw al imam rahimahullah mu ne wal ayatu fil babi kasiratun maaluma aaya yi wax nag yu mel nii yoo xam ne ci alquran dañ ciy gis borom bi di ci bégle wala ci làmmiñu yeneen kaam alayhi salaatu wassalaam walla yonentaan yi wala ñi nga xamante ne nii ñooy malaaka yi loolu lu bari la lu ñu xam la léegi nag ginnaaw loolu fayale leen ci wàllu alquran bii di ñëw mu dugg ci hadith yi hadith euh, yi fii nag hadith numéro 708 la ko commencé jeexale ko 711 hadith lu nag yoo xam ne dañoo gudd kon fay boo compter ñaata la 708 nga wax man la waaw 708 ba 11 kon 708. cent neuf cent dix sept cent onze mooy quatre xadis ma ne la waaw xadis la nag yoo xam ne eh, eh, dañoo kii dañoo xaw a gudd wallahu taala alam yenn yi moom gisoon nañu ko waxoon nañu ko ci boo baa gis mais nettali bi waxoon nañ ko ci lu gàtt buñ ko buñ ci duggee insha allah eh, di nga fàttaliku loolee bu soobee suñu borom tabaraka wa taala